booy ñibbi nii nag bala ñoo ñëw ci liñ fàtte woon mooy baax nañu nga yóbbaale ndoxu zamzam comme ni ko xujaaj yi defee loolu sunna la waaw waaye imaam al abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi yu na ci sayyidatu aisha radiyallahu anha mu xadiis bi jaar ci hisham ibn urwa an abihi an aishata radiyallahu anil mu ne moom sayyidatu aisha ha kaanat tahmilu min ma'i zamzam wa tukhbiru ha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaxmilu waaw al imaam <laughs> al imaam at-Tirmidhi bi sanadin saxiix mu ne eh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha da doon yóbbaale ci ndoxu Zamzam da doon yóbbaale ci ndoxu Zamzam mooy bu jógoon Makka aji bay ñibbisi day yóbbaale ndoxu Zamzam wa tuxbiru muy xabaare di wax ne anna rasulallahi kene ndawul yàlla yàlla li de sallallahu alayhi wa kaana yaxmilu da doon transporter ci ndoxu zam-zam yóbbu yóbbaale Medina kon loolu moo tax eh, ba pare al imaamu Tirmidi mu ne hada xadithun garib ah, la naarifu illa min hada al la boo xamante ne nii ah bu baax la garibun bu tumuranke la naarifuhu xamuñu ko illa min hadha al wajhi lu dul ci wàll wi loolu lu am am solo ngo moo tax li ujaaj yi def di jóge Màkka di indi ndox di jële ndoxu zam-zam di ko indi loolu sunna la waaw boo xamul woon ne sunna la léegi jàppal ne xamal ne sunna la yonent bi alayhi salaatu salaam da ko doon def wa qad axbaratna ah, ummul mu'minin ahabbul naasi ilayhi moom alayhi salaatu wassalaam sayyidatu Aisha moo ñu ko nettali nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon jël ci ndoxu zam-zam bi di ko yóbbaale waaw kon nag <laughs> léegi amoon na beneen masala boo xam ne tuddoon nañ ko bi ñu doon gis <laughs> loolu yàgg na de ya Seydina Talq ibn Ali al-Hanafi ba ñu doon gis ay mbiram <laughs> moom moo ne damaa ñëw ànd ak jóge fële ca Yaman ànd ak samay moom lañ la waxoon mooy première wafd bu ñëw waaw délégation bu njëkk mooy bosam contrairement ak laal imaam al-Waaqidi waxoon rahmatullah alayhi ñoom Muzayna ak ñoom déedéet ñoo njëkk ñoo ñëw ñu njëkk ñëw mooy waa ñoom Talq ibn Ali ndax nee na damaa ñëw ñu def délégation fekk yonent bi alayhi salaatu salaam di tabax jàkkaam ci waaw bañ ko laajee ne ko dañoo am suñu benn bien benn ab synagogue wala ab église boo xam ne lañ am fële ci suñu dëkk léegi comme ko tuub nañ buñ demee dañ koy toj def ko yàq yeneen bi aleyhi sa salaam euh, jëlum ndox gàllax ndeku ci def ci lool après jox leen ko ne leen bu ngeen ko yóbboo bu ngeen ko bala ngeen tabax na ngeen ko ci sotti mooy ci suuf sa bala ngeen a tabax foofu bu ngeen ko tojee ba bëgg ko tabaxaat na ngeen fa sotti ndox mi ñu ne ko yonent bi aleyhi salaatu salaam ah ñun de fi ñu jëm dafa sori lool te day tàng dañuy ragal bala ñoo àgg ndox mi évaporé wu mu ne leen bu ngeen demee. ni ngeen di def mooy bu évaporé mooy li ci des jël leen ndox ngeen dolli ko ci waaw jël leen ndox ngeen dolli ko ci waaw bu boobaa mooy mu jox leen loolu comme si ndox mi mu leen joxoon comme que dolli nañ ci ndox mooy ndox miñ ci dolli ba mu ñëwee day fekk si ci ndox mëne nga xam ne moo desoon ci même caractéristique yi mu amoon te mooy baraka ji ci yonent mi alayhi def loolu boo fàttale ko buñ koy gis waxoon nañ ne ci loolu tamit hadis boobu dañ ciy jàngale maa u Zamzam waa joo xam ne dafa jóge fële mu dem màkk ñëw ut ci maa u zam-zam mais moom ab village lu dëkk wala bokk ñi koy seet si wala Dakar mais ñi koy seet see bari te bu bëgg leen jox ku nekk ci zam-zam bi mais li mu yor matul par exemple moom ab deux litres la ci yor mais c'est sûr que bu jëlee jox ku nekk même manula jël ku nekk mu jox la toq loolu du mën a nekk mais bu dee ku nekk tamit mu defal la kaas mooy am na ñoo xam ne dootuñu am ñu am bu boobaa ni muy def na jël benn deux litres la am ñaari butéelu un litre na jël benn bi def ko fenn moo xam ci bërigo bu mag sotti ci ma zam-zam jooju jël ndox remplir ci ba mu fees mu jox leen te bu boobaa zam-zam la leen joxa amul naa ah, naa non non man joxoo ma zam-zam si zam-zam la la jox parce que affaire bi yonent mi alayhi salaatu salaam moo waxoon ñoom Seydina Talq ibn Ali al-Hanafi radiyallahu anhu moo ko moo leen waxoon solution bu mel noonu. waaw loolu dañ ciy jàngeen loolu mën naa nekk te bu boobaa maa u zam-zam la ndax li ngay naan dafa jaxasoo maa u bële te maa u zam-zam waaye nag bu mat na jarul nga ciy dolli ndox jëlal li nga xam ne nga naan boobu waaw loolu lu amaam solo la kon yeneen ma lay sax sam da doon def loolu